ni noonu te doo yow léegi fii moo saay moo neex de après xaybar ah, yow kan moo la ne xadiis bii nga wax sëy Seydina Muaz bi newuloon avant xaybar ah kan moo la ne nekkuloon avant xaybar nga ñëw bëgg cee tiirab leçon ma ne la de tiiraw ma ci leçon dama ne la après xaybar yonent ma lay saab saab ak saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon war mbaam ah léegi waxal waxal joxe fi benn exemple benn man la waa benn comme que dañuy bañ a yàggal benn xoolal li Seyna Abdullah ibn Abbas wax Seyna Abdullah ibn Abbas mois kese la nekk ak yonent mi aleyhi salaatu salaam 30 mois papa pëng yokkuwul wàññeekuwul Seyna Abdullah ibn Abbas si 30 mois 30 mois la dund la nekk ak aleyhi salaatu wassalaam waaw maa ko wax mu ngi fan la gisoon nañ tarjama léegi nag kañ la kañ kañ kañ la juddu ak fan lu juddoo aneb embargo ba aneb embargo ba bañ leen embargowee waa Quraysh ca Shi'b Abi Taalib moom fa la juddoo ane boobu la juddoom Seydina Abdullah ibn Abbas année bi sayyidatu Xadiija génn àddina ñoo Abu Taalib ci embargo ba moom ci la dugg ci la ci la kii ci la juddu après trois ans lañ ci teg Makka yonent mi alayhi salaam daal di gàddaay moom mu nekk fa ak baayam al-Abbaas nekk fa nekk fa ba nii nii ñuy wax nekk septième année bi Xaybar ñoom ñu nga woon fan ñu nga woon Makka Eh, nettali eh, bi ñuy gis eh, Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat ibn Ilaat bi ñu doon gis keroog Xaybar bi mu nee Yonent mi alayhi salaatu may ma ma dem Makka waaye nag dama fa bëgg a jëli sama alal mais di ma permettre ma wax ci yow lu dul noonu Yonent mi ne ko waaw ba mu demee wax waa Makka ne leen laqad ji'tukum bimaa yasurrukum dikkal naa leen ci loo xam ne moo leen di bégloo qutila asxaabu muhammadin ca waa xaybar fekk waa Makka saa buñ xëyee saa buñ kiiwee nekk ci biti yatala yatalaqawna al axbaar min ar-rukbaan di daal di fortaatu ay information yu jóge xaybar ci convois yi jóge yiy dugg Makka Seydina al-Hajjaaj ibn Ilaat ba mu ñëwee wax leen lool ñu kontaan kan la fa fekkoon ci mbokk yonent ma sa sa mu wax ko mu triste lool muy Seydina Abbas kon ba léegi nii nii ñu nga fa woon ba fatxu Makka ñu nga fa woon mooy ne moom trente mois kepp la nekk ak yonent ma sa sa moom nee na euh, yonent ma sa mooy ci affaire sitra boo demee ci euh, téere xadiis yi dañ koy dañuy indi xadiis boobu ci côté boobu pour sutra sitratul musalli waa jiy julli li nga xam ne mooy sitra li muy teg ci kanamam nga xam ne kuy ñëw war a jaar ci ginnaaw loolu ngay jaar paa nga jaar ci diggante loolu ak kiy julli pour wan la ne sitratul imaam yi mooy sitral ma'mum sitratul ma'mum mooy loolu bu ko imaam bi xasee am ñi nga xam ne ñooy ñoom lañuy jiite ñoom garaawul nit mën naa jàll ci seen kanam nit mën naa jàll ci kanamu ñooñu garaawul mais ndax sitratul imaami lahum mooy seen mooy seen sitra imaam bi moom moom moom bu keet moom nit ñi duñ jaar ci kanam mais bu dee daam ñu muy jiite ñi muy jiite nit ñi mën nañoo jaar seen kanam mais waxuñu ko nag ñu def ko loo xam ne yoonu tool ndax bu boobaa yow de toute façon boo jaaree ci yaa ngi sa sa sa mbokk yaa ngi tax concentration bi amaana mu bañ mu deñ kon mooy lu man da ñàkk comme jàkka ji fees nga ñëw mu am benn saal ca biir wala nga gis place fële kenn newu fa te il faut nga jaar ci kanamu ñooy mën nga jaar ci seen kanam mooy jarul yow muy jaar sa kanam nga koy puus parce que di doxal lan xadiis bi ne euh, képp koo xam ne booy kuy julli am euh, nit daal bëgg ñëw jaar kenn ci yéen bëgg a jaar ci kanamam ak sitram na ko yonent ma la sa am ne fal yat fa na ko puus na ko puus bu bañee mu xeex ak moom ndax kooku saytaane la mooy jëfi saytaane la def ci di tamarrut di di rebelle wu ci li nga xamante ne mooy lii nga xam ne mooy jàngaleem yonent mi alayhi salaatu salaam mooy bu mu jaar ci kanamu kii mu fiy jaar loolu yow bu dee loolu mooy bu dee yow kese la wala imaan bi mais pas bu dee dañ lay jiite ki lay jiite moom bu xasee am loolu yooyu na mën nañoo jaar sa kanam moo tax bu dee daa am femme buy togg te il faut mu jaar foofu den togg gi waaj a xëm ma wax lu neex fayen yi ah saay soosu fayen yi moom bu boobaa lee fayen man ngeen a jàll ci kanamu ñi nga xamante ne ñooy ñi ñuy jiite après daal di dem yëngalaat seen soos bi ndax bu de toute façon seen xuchon moom boo moywul fa <laughs> allahu bari yi ñu xam li ñuy wax ndax soos bi soos baa ngay xam nañu bu ñuy bu ñu mënee mënoon sëlmal dem kii bi sax nañ ko der ñoom lekk lu màgg la fa ñoom ndeysaan mooy par exemple kooku set fayen la wala sa fayen laa moom man na jaar ci kanamu ñooñu mooy ñi ñuy jiite bu dee foofu rek la man a jaar bu dee moom julliwul comme femme boo xam ne julliwul man na jaar seen kanam ngir àgg ci waañ wi mën a lijjanti yooyu ndax am na solo léegi Seydina Abdullah ibn Abbas ci xadiis yooyu lii wane ne lool mën naa ne mooy kene dane <laughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu Mina la woon Makka googu la woon fa buuru Makka yi foofu mu ne dafa ñëw fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam di jiite saxaaba yi radiyallahu mu ne fa jiitu ala lii waqat naa hastul ihtilaam fekk maa ngi doora mu ngi dugg ci période jamono ji nga xamante ni ci lay nu mu tudde hmm. nekke majeur ci lay commencer di te loolu mooy treize ans yi te treize ans yooyu ci année boobu la yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina mooy lan mooy lan xajjatul wadaa mooy bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon doon aju liñ naan aju tàggatoo gi jamono jooju la woon. Seydina Abdullah ibn Abbas ne damaa ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam di julli di jiite ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yi maa ngi ñëw yor sama benn mbaam yéeg ci sama mbaam boo xam ne fekk man maa ngi doon door a am maa ngi doon door a jege di majeur nee na ma jëw romb baado saf jaar ci lenn ci sàppe yi seen kanam après daal di koy yeew daal di commencer mën a julli ma ne la walla te bi ñuy dem ay fatu màkkam na ñoo xam ne mbaam lañ yor kon léegi leer nga lii wane nekkoon te loolu mooy mazhabu imam Malik Maliki rahmatullah alayhi te loolu mooy li gën a dëgër ndax ñoom ñoom ñoom ñoom lépp luy dund luy dund ñoom dafa te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër bon léegi nag yooyu am na yeneen masala yoo xamante ni bon fii du bërëb bi te ñun côté mbaam lañ nekkoon moo tax mbaam kese la ñuy traité voilà ndax ba ci ñoom ñoom mbaam xuux daal li ëpp ñoom lañ ne mbaam xuux moom moom bokkul ci kullu hayyin taahira lépp luy dund lu nekk dafa laab ñoom ñoom loolu lañ ci génne ndax lan aay yi naan yi tere al mayta xurrimat aleykumul mayta mafhumul muxaalafa bi mooy lan bu dee ne dañ ñoo xaraamal te tamit mu nekk loo xam ne te xam nañ ne lu xaraam lu ne day nekk loo xam ne najis la mooy minal mat'umati ci li ñuy lekk kullu xaraamin min al maf'umat fa huwa najis lépp loo xam ne lu ñuy lekk la lu xaraam mooy dafa nekk loo xamante ni dafa sobewu sàngara dafa xaraam yi ñuy lekk ka naan la non oui dafa sobewu mooy bu la laalee sa yére danga koy raxasi wala mu yaar sa yi sa yaram wala fi ngay jullee yàpp mbaam sëf dafa xaram non waaw kon yàpp bi ci boppam loolu najis gis nga lool yàpp médd dafa xaraam na wii kon najis kanta animal bi ci boppam kullu hayyin taahir bépp animal buy dund bu nekk dafa nekk loo xam ne lu laab la te li koy wane mooy mafhumul muxaalafa boobu hurrimat alaykumul mayta suñu borom bu ne xaraamal nañ leen ci li nga xam ci yéen seen kaw li nga xam ne mooy médd yi kon lépp lu dul médd dañ ciy xame ne kon lu dee luy dund mooy yi dee yi dund mooy nekk lu dagan day nekk lu laab bokk day nekk lu laab pas lu dagan léegi kon muñ gisee kon mbaama ngoo kon gis nañ mbaam voilà euh, te yonent bi saa saam bokk na ci alalam yi mbaam yoroon na ci boo demee ci boroom xilaas radiyallahu anhu mu ngi koy cité alalam yeeg ñaata fas la amoon ak yu mel noonu voilà léegi euh, kon kon masalaay mbaam léegi mu des beneen affaire mais léegi euh, neefaree mbaam nag. neeferay mbaam nag dañ naan la bon neeferay mbaam dafa sobewu dafa sobewu mooy ma mbaam neefareem dafa sobewu wuteeg la neefaree xar ndax lépp loo xamante ne bépp animal boo xam ne lekk yàppam dafa dagan ay neefareem du sobe ay neefareem du sobe te lool li koy wane mooy li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon uraniyiina yi te xadis boobu tuddoon nañ ko fu mag ah yii na gis nañ ko voilà xadis sayna anas boobu ibn Maalik radiyallahu anhu te mu nekk ci saxiixayni ñoom ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo ñëwoon ij tawul Madina faj tawul Madina dañu ñëw Madinatul Munawwara ala saakin afdalu salaatu wassalaam ay mbooloo ci Ukal min Ukal ak ñoom Usayya ñooñu ak waa Urayna euh, ñu ñëw fa def benn délégation ne dañoo tuub si lool après ñu de ñu nekkee foofu tuuti après ñu commencé eeru Médina bi mooy changement climatique bi tax ñu commencé feebar ak foofu ngelaw li meloon ñu daal di commencé feebar yonent ma lay daal di leen yóbbu boole leen ak ki nga xam ne boo ko doon sàmmal ngir mu ne leen ngeen ñu dem ci àll bi bu ko defee mu daal ñu dem foofu changer air bu ko defee mu jël mu rattal leen ci géléemu géléemam yi après boole ko ak seen saw sawu géléem yi jox leen dinañ wér ñu def ko wér ñu daal di rey alee ñu sant buur yàlla dool leen njukkal yonent mi alei satu salaam mais fayuñ naar bi xoromam ñu daal di rey ki nga xamante ne mooy sàmm daal di jiital sàmm yonent mi alei satu salaam daal di jiital li nga xam ne mooy gétt gi kii du xabaar bi ñëw yonent ma saa saam daldi digle nañ leen topp ñu jàpp leen daldi ba pare bi ki biñ jàppee euh, sàmm bi rey bu neex ci lañ ko rey dañ koo jàpp bënn bët yi daggaate bënn bët yi lañ def rey ko yonent ma saa saam def leen pare pendre leen biñ leen jàppee kon loolu dañuy wan le fait que ñoom mu mu boole ndax giléem xam ne dañuy lekk lan yàppam yonent ma lay saa saam ne ay tuur ndoxam nañ ko boole ci li ñuy fajoo te moo ne woon buur yàlla deful joo xamante ne ni maa ja'ala Allahu shifaa la shifaa ummati fii xaram ma xarama alayhi suñu boroom di alayha suñu boroom deful luy xam ne mooy luy faj sama xeet defu ko ci loo xam ne da koo xaraamal kon bu ci lañuy xame ne bu doon ne kon tuur ndox lu ñuy lekk yàppam comme gëléem dafa xaram kon yonent bi alei satu salaam du ko def médicament ba naan faj jo boole leen kook soow mi ñu faju kon mooy ne bépp animal boo xam ne lu ñuy lekk la mooy li nga xam ne mooy génne ci moom loolu day nekk lan loo xamante ne nii loo xamante ne nii lan loo xamante ne nii lan waxam daa laab la moo tax bu boobaa bu dee bu gëléem bu xar looloo tax mu ne sallu ala marabidil ghanam wala tusallu ala marabidil ibil julli leen ci géttu yi nga xam ne mooy xar yi te géttu xar yi lu fay ne géttu xar-xar buy bu bu bu bu waree dem toilette bu waree def faire ay besoin am day dem ci toilette yi non fa mu ne lay kiy gétt ga mais falay fa falay falay kiiwe falay neefare falay gaanuwaay falay def yépp te yonent mi alei satu salaam nee na julli leen foofu waaye bu leen julli ci bu géléem bu géléem nga ne yow kon sa règle bi baaxatul ñu la non ndax moom nee na fa inna xuliqa min shaytaan ndax gëléem dañ koo bind ci shaytaane mooy pas que ne moom gëléem ci boppam mooy shaytaane mais dafa am jikkoy shaytaane lu mu yor mu ne xanaa gisoo ni muy cëppi cëppee bu meree te tamit day denc mer jamais mu baal la gis nga bu la jekkoo bu la wéqee ci bopp boo mayul laabis yi nga jëm voilà jikko yooyu nag ku mel noonu nga fay jullee c'est pas prudent et c'est pas kii man nga fay jullee sëgg ndek am nga loo ko mas a def mu bàyyi ba nga sëgg allahu akbar sujjóot mu daal di lay wéq nga jaare fa dem dem dem dem barzax kon loolu la kon sa wax ji kon teel ngaa défiler wu ah faut pas se défiler aussi vite non faut pas se défiler aussi vite mahlan mahlan ruwaydan ruwayda ndànk-ndànk rek léegi kon bu ñu xamee loolu euh, kon neefare léegi ma waa léegi kon léegi yow ñëwal suñu mbaam mi neefarey mbaam nag nga ne la neefarey mbaam daganut léegi kon mais man nañ mënuñ ko def tos fumier def ko yóbbu ko ci tool yi dañ naan la mën naa nekk mais mais bu boobaa beneen question mooy posé wu beneen question mooy posé wu c'est foog naa fii duñ fi kii ndax parce que parce que parce que affaire bi parce que non dafa nekk ay mas masala yoo xam ne il suffit nga dugg ci benn mu ubbi yeneen euh, euh, par parce que day indi ndax loolu day indi masalaam est ce que mën naa koo jaay kon xam nga ku mel ni Hanafi yi maa alayhi malgré ñoom jàpp nañ lool dañ ne affaire bi daal saa yi loolu mën nañ koo jaay. ndax am na njariñ am na njariñ pour nit ñi tos boobu noonu di jóge ci kiiwu neefaree mbaam yi mais dafa am njariñ te comme que njariñ lee ngi fi loolu mën nañ koo jaay alors que loolu kenn du ko jaay mooy man nga koo man nga koo jël nag daal di koy joxe ndax léegi xam nga loolu yeneen day yeneen masala quoi mooy tamit est-ce que mën nañoo di di di non mais nañ ko bàyyi noonu nañ ko bàyyi parce que loolu bu ñu ci duggee euh, laa suñu heure bi sax weesu na mais bon kon nañ def deux heures ah mais mais masala bo masala yi nañ koy bàyyi ndax il suffit nga wax ci benn xam nga waxaguñu soow mi soowu mbaam mooy mooy yooyu yeneen affaire la yoo xamante ne nii buñ ci xasee dugg après du jeex quoi mais comme que fii daal euh, li ñu fi amaloon solo mooy yonent mi alayhi salaam kon keroog xaybar bon am na yuñ ci jot a këne keroog xaybar kon la tere yàpp xa kii mbaam sëf te gis nañ tamit li taxoon kon mu tere ko ay la bi léegi nag ci kaw lool ci lañuy jàll ci moo ñuy yóbbu ci ana yan ñoo yan animal ñoo dagan lekk ak yan animal ñoo daganu la lekk voilà yi dagan a lekk duñu ko lim wax nañ sànq ne yi dagan lislaam du taxaw naan ganaar dagan na yàpp kii dagan na ainsi de suite non non parce que loolu doo ci génne noonu mooy comme li ma waxoon sànq mais il suffit ñu ne la yii nii ñooy yi xaraam yow nag yaa war a xam ne kon yi ñu waxul lu ne lu ñu waxul moo tax yonent ma la saa saam naan zaruni ma taraktu lakum ma ko bàyyi leen maag li ma leen bàyyee. bàyyi leen ma ak li ma leen bàyyee jarul ngeen may laaj laaj yu bari yi voilà ndax nit dina moo la Seydina Omar noonu <laughs> naan <laughs> wala nañ continuer mooy ne nit ki euh, euh, nu mu tudd boo xamee ne yii nii dañ koo xaraamal léegi yépp yoo xam ne ñu ko dangay xam ne lii dafa dagaan léegi kon ana yan ñooy animal yi nga xam ne dañoo xaraama lekk premièrement dañ naa la bi ci gën feeñ moom mooy mbaam xuux ndax lan qul innama xarama aleykum maytatu waddamu wa laxmul xinziiri waxal ne innama dëgg-dëgg li am ba des mooy xarama aleykum al maytatu xurrima aleykum maytatu dañ neena xaraamal ci li nga xam ne mooy al maytatu dee ak xurrimat aleykum maytatu waddamu wa laxmul xinziiri mooy kon lekk yàpp mbaam xuux suñu borom moo ko xaraamal moo tax yàpp porc gélatine de porc boo ko jëlee dugal ko ci lenn dugal ko ci sa togg wala dugal ko ci sa produit moo xam ay ay ay ay pâtisserie ngay def mais mu am gélatine de porc wala gélatine waaw nañ yem ci porc pour l'instant gélatine de porc bu ci amee mooy ne loolu daganatul xaraam naa lekk même fekk mu ngi ciy nekk zéro virgule zéro un zéro virgule un jëm mooy ne fekk mu ngi ciy am trace loolu day xaramale kon premier animal bi nga xam ne dafa xaraama lekk mooy lan porc mbaam xuux euh, mooy loolu léegi beneen bi nga xam ne dafa xaraama lekk bi ngeen mooy lépp loo xam ne médd la te médd définir nañ ko léegi mooy lépp loo xamante ne ni bépp animal boo xam ne dañ ko rendi rend wuñ ko ci yoonu sharia mooy rend bi sharia danguwu ci nanguwu ko te bokk na ci li ñu wax sànq mooy ki la ko rendil moo tax yàpp yi ñuy jaay ci supermarché yi bu dul yàpp wuñ ñu def xalaal yooyu dagam la lekk ci jullit daganu la lekk yu Carrefour yu Auchan yi Casino yooyu noonu dafa xaraama lekk ndax lan mayta la même bu nee ndax ñoom en plus mooy dañuy assomé affaire yi mooy bu dee ne li ñuy yàpp xa kii animal bi dañ ko assommer wala ñu ñu xoj ko ba mu faatu parce que nee nañ bëgguñu souffrance animal loolu noonu mooy ne yàpp boobu dafa xaraama lekk dañ koo étourdir ba mu kii ba mu dee loolu noonu dafa xaraamale ndax lan mayta la lool benn la beneen bi mooy loo xam ne dafa dee dee naturel comme yi alxuraan wax ne al munxani al al al mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akal mu ne illa ma zakkaytu bi mu tuddee yooyu yëpp mu ne yii nii yëpp dafa xaraamal lekk boo xam ne dafa mbëkkante ba benn bi dee ak yeneen xar yu mbëkkante ñu wala yoo xam ne yu gaynde commencé lekk wala segg yi fer animaux féroces yi commencé leen lekk jàpp leen matt leen comme ni gaynde yi matte putu gibier bi ba mu commencé dee nga ñëw euh, dàq gaynde gi ñëw jël ko loolu mënoo ko lekk wala boo xam ne dafa jóge ci kaw almutaraddiya jóge ci kaw daanu mooy bépp loolu lépp da gis ne dee naturel la wala yenn gaynde ko fa rey wala yu mel noonu yooyu yëpp dañoo xaraama lekk wala mu jekki tëdd nii dee kon beneen façon animal boo xam ne mooy bépp animal boo xam ne médd la dafa xaraama lekk beneen mooy bi ñu nekk nii ci beneen animal boo xam ne dafa xaraama lekk mooy mbaam mbaam suuf ndax lan suñu xadis bii ñu gis xadis yi ñu fi gis fii ci xadisu xaybar bi yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tere keroog li nga xamante ne mooy yàpp mbaam sëf comme niñ ko gise ci xadis yi naha yawma xaybar an akli alluhumil humuril ahliya moom aleyhi salaatu wa salaam kon ñu xam ne kon loolu kon dafa xaraama lan consommer waaye beneen affaire boo xamante ne nii dafa xaraama lekk tamit mooy yàppu yàppu xaj yàppu xaj même bu dee <laughs> am na benn kii bu ndaw ci maalikee yi ñoo xam ne dañ naan yàpp yàpp xanaloon moo ko xaraamal sax mooy duñ mais lool dafa xaraam loolu dafa xaraama lekk yàppu xaj dafa xaraama lekk ak lépp loo xam ne xam nga yonent mi alei saatu salaam léegi nag bu ñu waxee yooyu léegi nañ ñëw nañ ñëw nag joxe yi nga xam ne ay kii la yoo xam ne ay règle la yoo xam ne boo ko xasee xam mooy léegi suñu lim bi ñuy def dañ koy arrêté nga xam ne léegi lépp loo xamante ni dafa dugg ci lool dañuy xamante ne ni loolu dafa xaraama lekk te mooy lan li yonent bi alayhi salaatu salaam tere te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiix yi moo ñoom seyna Abdullah ibn Abbas ak ñoom Seydina Abdullah ñoom uh, al-Xushani Abu Tha'laba al-Xushani ñoom Seydina Adi ibn Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yeneen bi aleyhi salaatu salaam naha an akli kulli di naabin min as-sibaa wa an akli kulli di maxlabin min at-tayr loolu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa xaraamal lekk lépp loo xamante ne nii dafa am lan kulli di naabin min as-sibaa loo xam dafa am ay seel dafa am ay croc mooy bokk na ci animal yi nga xam ne dafa xaraama lekk mooy animaux féroces ndeg ment yi bépp ndeg ment dafa xaraama lekk bépp animal boo xam ne ani mooy yàpp lay dunde carnivore yi dañoo xaraama lekk kul an ak li alhamdulilah yonente bi alei sat selaam xaraamal na lekk kulli di naabin mina siba bépp ndeg ment animal boo xamante ni dafa am ay croc kon léegi yow xam nga yaay xam ne kon iyeen bukki daf ko am kon dafa xaraama segg dafa xaraama lekk waaye lan gaynde dafa xaraama lekk panthère dafa xaraama lekk gaayoo yépp mooy dañoo xaraama lekk mu ne wax an akli kulli di maxlabin min at-tayr yi nga xam ne dañuy am euh, kii griffe yi nga xam ne moom moom lañuy jàpp kii di ko di ko lekk mooy picc yi nga xamante ne ñoom ay carnivore lañ ay charognard voilà charognard yi nga xamante ne mooy ngan di kii yooyu picc yooyu comme alxadaatu alxidaatu alxadaatu mooy yooyu picc yooyu nga xam ne mën nañoo këf ay ganaar waaw léeg-léeg ñu këf ay njombor yooyu noonu tamit mooy bépp picc bu mel noonu dafa xaraama lekk bépp picc bu mel noonu dafa xaraama lekk waaye bokk na ci yi nga xamante ne dafa xaraama lekk ci animal yi mooy albiraal gisoon nañu tamit alayhi salaatu wassalaam keroog la ko tere comme ni mu ne ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi alayhi na ko noonu euh, te gisoon nañ ne euh, yonent mi alayhi salaatu wassalaam na ko noonu imaam at-Tirmidhi solo woon na ko voilà mu ne moom c'est muy xadiis Seydina Jaabir mu ne xarama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybar anil xumuuri anil xumuuril insi wa luxuumil bigaal wa kulli dii naabin min as wa dii maxlabin min at mu ne kon yonent bi alayhi salaam dafa araamal keroog xaybar yi nga xam ne ñoo am seel comme niñ ko waxe woon ak lan ak al bi ndax bigaal mooy berkelle bardo nga xam ne dafa dafa dafa doomu fasak mbaam la doomu fas ak mbaam la comme que mbaam dugg na ci da dafa xaraama lekk mooy kon mbir mi day xaraama lekk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaraamal na ko léegi mu am ginnaaw buñ buñ xamee yooyu mu am yeneen façon animal yoo xam ne kon dañ koo xaraamal lekk muy bépp animal boo xamante ne ni bépp animal boo xam ne lislaam day day tere ku ko rey comme mbott comme ni nekk ci hadiisu Seydina Abu Dawud bi as-Sijistaani rahmatullah alayhi médecin bi dafa am benn médecin benn waaye dafa ñëw ne yonent mi sa salaam mooy médecin la day faj fajkat la mu ne mu ko doon laaj permission ngir euh, bon utiliser mbott yi ngir def boole ko ci portion yi portion kiiwam yi yi muy faje ci médicament yi yonent mi alayhi salaam daal di tere ku ko rey nekk kenn du ko rey mooy. mooy animal protégé la bépp animal protégé dañuy mooy ndax yow loo xam ne bala nga koo lekk kay foog nga rendi ko ñu tere la nga rendi ko mooy kon lekk ko dafa xaram kay lépp loo xamante ndax animal euh, animal animaux protégés yi ci l'islam dañuy xaramal koo xam ne da koy lekk comme mbott voilà naha rasulullah an akli difda dafa tere ku ko lekk dafa tere an xatli bo xatli def daa koo xam ne da koy rey bépp kon lool la loolu benn la benn règle la ngoo jàppal kon bépp animal boo xam ne lislaam dalay tere nga rey ko mooy ne animal boobu lekk ko day xaraam ko mbott mu am yeneen façon animal yoo xam ne day xaraam ko ku ko ku ko lekk mooy lan mooy bépp animal boo xam ne lislaam dafa digale ñu rey ko ndax li muy gaañaate gis nga bële dafa tere ku ko rey ndax animal protégé la bii dafa digal ñu rey ko ndax day gaañaate comme jaan jaan lislaam dala digal même booy julli nga gis ko sa kanam muy dikk jëlal loo xam ne mën nga ko faate fekk fekk da fekk euh, moyoo xibla bi mën nga continuer sa julli après sinon boo ko moyee mooy sa julli bi da nga koy reprendre comme jaan ak yim doon wax ne xam xamsun yi mina fawaasiq yuqtal na fil xilli wal xaram mu ne cinq ngi ci yi nga xam ne ay fawaasiq faasiq xam nga mooy ku génn mooy ku génn topp la le fait que ñoom ñuy loraate moo tax mu ne yooyu noonu mën nañ leen dañ leen même ki nga xam ne al muhrim ki nga xam ne day aj xam nga kii aj bu xasee armal dugg ci aj gi dafa am yoo xam ne dañ ko koy tere mooy dañ koy tere as saydu dañ koy tere mu daal di chasse la chasse dañ ko tere mooy du rëbb du rëbb de dañ koo tere mais dañ koy tere tamit muy re muy rey kii yi mais yii nii dañ koy permettre mu rey ko leen moo tax mu ne sab xamsun xam la wax wala sabon euh, moo xamatuma exactement ndax est-ce que juróom la wax wala set yii nii xadis mu ngi saxiixay ni mu ne yii euh, kii la dañ ko mu ne moom alayhi salaatu salaam fawaasiq lañ yuqtal na dees leen di rey euh, imaam kii ay ndeysaan ibn daqiq al-id firi na ko firi bu def na shara shara xadis boobu shara bu am solo ci umdatul umdatul bi muy sharaaki ah, téere imaam al-Maqdisi bi umdatul ahkaam voilà foofu imaam shara na ko shara bu doy waar comme ni mu ko defe foofu rek moom imaam ibn Daqiq al-Iid rahmatullahi alayhi al-Maliki thumma al-Maliki ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi léegi mooy euh, euh, lu ñu doon wax mooy yooyu mu fa lim mu boole ci al-faqratu kaña kaña ak li nga xam ne mooy ay ay janax mooy yooyu lekk leen dafa xarama ah. yooyu lekk leen dafa xaram kaw ga nag eh, da ngay gis ñuy lekk kaña mais loolu dafa xarama lekk sharia dafa xaramal ku ko lekk voilà même bu dee gerte xam nga ñenn ñi dañ naan noo parce bu dee lekkul comme mooy jàllaale ji ñoo doon wax non c'est yu kaw ga moom gerte lay lekk ak yooyu premièrement loolu lu ñuy seetaat la même bu dee ci sàq mi la ne mais loolu dafa xaraama lekk moo tax ci fawaasiq yi nga xam ne suñu yonent ma lay saab saab nee na dañ leen même ki xarmaal mën na leen a rey fil xilli foo xamante ne du même du ci xaram bi nga xam ne dañuy tere ku fi rëbb ak ku fi rey yooyu mais nee na foofu dañ koy permettre mu boole ci alxada atu mooy picc moomu ñu la doon wax sànq nga xam ne ab ñaar la voilà kon. mooy yooyu noonu lépp loo xam ne dañ lay digal alxayatu tamit ci la ak jaan lépp loo xamante ne nii dañ lay digal nga rey ko mooy ne loolu noonu ndax li muy loraate lekk ko dafay xaram kon jàpp nga moo tax euh, euh, ay pattes de grenouille yooyu animal protégé la gars yi am na ñoo xam ne ñu ko apprécier la ci yenn euh, restaurant yi Euh, benn kii ñu naan des pâtes aujourd'hui menu pâte de grenouille mais loolu dafa xaraama lekk cib jullit loolu dafa xaraama lekk voilà jaan snake dafa xaraama lekk pas snake xam nga taba <laughs> kebab bi ni nga ñu bind snack bon man nag sama anglais leeru ngeen jéggal ma yéen anglophone yi ngeen jéggal ma lool ndax oh, xaw moom moom moom moom lu yéeme laa ci am naa am naa ñenn ñu ñu waaj xëm bi ñu déggee may wax lii waaye ngeen jéggal ma ndax dama cee manul daanaka li ma ci xam bariwul prononciation moom li ngeen ma ci faat léegi kon mooy loolu noonu euh, par exemple mooy loolu dafa xaraama lekk léegi mu des mooy animal boo xam ne animal protégé la wala dañ la digal nga rey ko ndax li muy loraate kon kaña yeeg yooyu yépp dafay xaraama lekk léegi ak yi beneen léegi mu des mais ñay nag ñay boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wute ndax dañ ne ñay dafa am naab dafa am affaire bi mooy eh, kii bopp ivoire yooyu braconnier yi di di di tax ñu koy faat ñoom ñu loolu moo tax que ne loolu dafa mooy bon mooy wute am na ñoom dañu jàpp ne non ndax ñay bokku ci ñay bokku ci waaye amaana li gën a dëgër mooy ne ñay dafa xaraama lekk ndax loolu ndax loolu léegi nag mu des <coughs> mu des yow yow léegi léegi <coughs> léegi facochère nag non facochère dafa xaraama lekk facochère <coughs> facochère ci ci xabaa is yi la bokk yi nga xam ne ay xabaa is lañ mooy yi nga xam ne dañ leen woowe xabaa is yu nga xam ne dañu salte genre mook mbaamu niroo rek mook mbaam xuux presque benn la mooy fa ko cher dafa xaraama lekk léegi mu des beneen affaire muy bon yow taxawal euh, yow xadis bi nga fi bi ñu nekk nii te dugal ñu fii yépp yonent mi alayhi salaatu salaam dan saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akli luhumil humuril ahliya yeneen insiya ci lekk yàpp mbaam yi nga xam ne ñooy mbaamu kër yi mbaam yi nga xam ne domestique lañ waaw léegi mbaam sauvage nag ah mbaam sauvage moom daganul mbaam sauvage mbaam sauvage mbaam sauvage mooy zèbre non mooy zèbre par exemple zèbre dagan naa lekk zèbre dagan naa lekk Euh, mbaam mbaam mooy mbaam bi nga xam ne mbaam cheval mooy kii la nu mu tudd bu boo xam ne moom du domestique waaye sauvage la boobu noonu dagan naa lekk bi mu xaraamal mooy xumurul ahliya léegi mu des boo xam ne boo ko seetloo nag naan ah, xaar gis nañu mbaam sëf gis nañ berkelle yow berkelle nga ne mooy lan mais mooy doomu fas ak mbaam ah waa léegi fas nag <laughs> mais fas fas est-ce daganul moom dañ laan la fas fas euh, dafa am wuute mais li gën a dëgër mooy fas dagan naa lekk la viande de chevaline dagan naa lekk ah oui fas mi ñuy bayee yor ko suñu kër yi loolu dagan naa lekk waaw waaye dafa am wuute dañ naan la dafa am wuute entre mooy xoolal jàppal rakkis rakkis rakkis tarkiis jàppal euh, mbooloom mooy xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom la ñuy njëkka ndax ñooy leew ñooy ñooy ñoom kullul fuqaha'i iyaalun ala abi xanifa la imaam eh, kii doon wax ash-Shafi'i imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi imaam ash-Shafi'i doon wax ne ba eh, tuddoon nañ ko bu yàggul eh, boroom xam-xamu fiq yépp njabootu imaam Abu Xanifa lañu ndax mooy mooy ki nga xam ne mooy al imaamul azam fil bi gën a màgg mooy ki nga xam ne moo moo tracé yoon wi voilà moo tax mu doon wax moom imaam Shaafi'i ne boroom xam-xamu fiqh yépp njabootu imaam Abu Hanifa lañ ñépp ko amal njëkkal njukkeel voilà Allahu akbar wal imaamu an-Nu'man ibn Thabit al-ma'ruf bi abi Hanifata an radiyallahu taala anhu arda ñoom seen ngir dañu ne lekk yàpp fas dafa xaraam déppal am yi ngay jàpp xanafiya yi rahmatullah alayhi nee nañ lekk yàpp yàpp fas la viande chevaline est haram et illicite quant à euh, ñii euh, yi rahmatullah alayhi ñu ne ñoom non ñun nag du ñu àgg ci radicalité boobu que mooy li radical mooy ak idée bi radical mooy completement dafa xaram ñu ne ñun duñu àgg ci loolu waaye dañ koo sib Shafi'iyya yi ak xanaa yi rahmatullah alayhim ne non non non yi ngeen ci wax yéen ñépp yooyu yépp amu ci yàpp fas xar noo seulement xaraamul mais kenn sibu ko dafa dagan dagan na dagan naa lekk léegi ñu ne léegi bu ñu xamee avis yi ñu ne léegi xanafiya yi rahmatullah alayhim yéen mag ñi eh, ñu jox leen seen cër léegi yéen fan ngeen teg seen wax jooju ñu ne mais ñun alxuraan moo ñu wan liy tax que ne liy wan ne yàppu mbaam yàpp fas dafa xaraama lekk waaw ah yéen alxuraan moo leen wan lool si ah si alxuraan moo ñu wax ne affaire bi moo ci lañ xame ne yàpp lekk yàpp këf ki nu mu tuddati eh, mba yàpp yàpp yàpp lan fas yàpp fa lekk yàpp fas dafa dafa lan dafa xaram ñu ne leen léegi yéen wax leen léegi loolu fu ngeen ko teg ñu ne ndax suñu boroom moo ne suñu boroom ci biir aaya bi mu doon wax ne wal xayla wal bighala wal xamiira li tarkabuha wa zina wa ma la ta'lamun mu ne ñun ndax buur yàlla moo ne wal xayla euh, yàpp fas mu ne fas fas wal biraala ak berkel la muy bardo bi ñu waxoon wal xamiira ak mbaam sëf mu ne loolu dama leen koo defal li tarkabuha ngir ngeen koy war wazina ak loo xam ne dangeen koy taar taar seen pour seen taar la leen di taar loo wa yaxluqu buur yàlla mooy bind ma la na loo xam ne xamu ngi ngeen ko ñu ne ñun aaya bii moo ñuy wan ne yàpp fas dafa xaraama lekk ndax lan te boobaa euh, dilaalatul iqtiraan daa dëgër fii dilaalatul iqtiraan mooy euh, tegtal boo xam ne li leen boole moo tax mu dëgër ñoom dañ ne parce que dafa am ay conjonction de coordination yu boole affaire ay mbir boole leen ci àtte mooy wa wa wa mooy e e e ñu ne suñu boroom dane wal xay la xa fas wal biraala sa wala wa e le cheval e wal biraala e le bardo wa wal xamiira e lan ñu ne e yooyu moo leen boole ñett yooyu te le fait que ñun xam nañ àtteey biraal xam nañ ko ñun yépp d'accord nañ Seyna Jaabir yow wax nga ko fi léegi keroog radiyallahu anhu comme ni mu ci sunanu imaam euh, at-Tirmidhi ak imaam Ahmad ci musnadam kën a yonent mi alei satu salaam dafa xaraamal keroog yow mu Xaybar biraal li nga xam ne mooy yàpp mbaam sëf no yàpp euh, Euh, berkelle ñun loolu leeroon nañu ak xamir gi mu wax fii ci même xaybar lañ xamee ne tamit dafa xaraam ndax an naada munaadi rasulillah yawma xaybar anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humr al-ahliya gu aji woote yi nga xam ne yonente ma alayhi salaatu salaam moo ko ne woon demal waxal ma nit ñi jottalil ma leen sama wax mooy këne bu buur yàlla dafa xaraamal lan li nga xam ne mooy euh, ak yonen yonen buur yàlla ak yonentam dañoo xaraamal ci seen kaw li nga xam ne euh, yàpp mbaam yi mbaam kër yi léegi kon ñun lool ñun ñépp ci d'accord du d'accord ngeen yéen waa yéen ñi wuteeg ñun yéen maalikee yi bon même bu dee ne yéen yéen ñu gën a jege ci avis surtout yéen Shafi'i ak Hanabila du d'accord ngeen ci loolu ah d'accord nañ kay que ne ñaar yooyu dañu xaraam ñu ne waaw léegi ñun suñu question bi daal la. waaw ah, non question bi moom suñu masala bi mooy est que yàpp mbaam ma kii fas dafa dagan naa lekkam déet ñu ne voilà mooy ñun xamoo comme que xam nañu àttee ñaar yi di mbaam sëf ak berkelle li nga xam ne moom mooy suñu question mooy lan fas léegi nag. alhamdulilah ñu fekk ci alxuraan foo xam ne suñu borom da leen faa boole ak ay conjonction de coordination te ñun xanafiya yi ci ñun dilaalatul iqtiraan preuve la ci ñun dilaalatul iqtiraan ci ñun mooy loolu dafa dëgër loolu day wane ne ndax sànq fii aay yi nga xurrimat aleykumul maytatu waddamu wa lahmul xinziiri loolu noonu gis nga wayooyu day wane ne ñoom ñoo bokk àtte te dafa dëgër mat xaramal nañ ci seen kaw lan almaytatu deret noo médd wal wal damu ak li nga xam ne mooy deret dañuy xam ne ni ni médd xaraame la deret daal di xaraame wa laxmul xinziir yi naka noonu la laxmul xinziir yàpp mbaam sëf daal di non mbaam xuux daal di xaraame ndax way leen boole ci lañ ko xamee kon nag way wayooyu nag ñoo nekkaat fii kon nag ci la ñuy xamee ne kon comme que xamoon nañ déeyale xaraam nañu ñu boole ci bi nga xam ne moom lañ bëgg a xam seen seen àtte te xamu àtteem te xamaguñ ko muy fas ñu boole leen ci même affaire bi ne loolu li suñu boroom wax nañu li tax mu bind leen lii ngir tarkabuha ngeen koy war mu nekk loo xamante ne nii lu ngeen di taar kon nag kon yàpp kon fas kenn du ko lekk c'est pour ngeen ci war aka def yi ngeen bëgg liggéey loo ak yooyu waaye di ko def mu nekk seen taar ndax am ay fas yi rafet la yor écurie bu baax waaw gisoon nañ yonente Yàlla Suleymaan voilà alayhi salaatu wassalaam léegi kon ñu ne xanafiya yi kon yéen pare ñu ne waaw lii daal gis nga fii suñu lii moom xam nga ne mos lu dëgër la alqu yaxu alxuraan moo ñu ko woon ñu ne maalikee yi rahmatullah alayhi ce que man ngeen man ngeen ñu may benn affaire ñu ne moo doon lan eh, ci daal dans l'ordre wax dëgg yéen ci waroon a topp yéen ci waroon a topp de waaye eh, dañ leen di ñaan rek dañ leen di ñaan seen àq la bu leen neexee ngeen nañu mayuma la mayuma leen non duñ d'accord ñu suñu rôle moo ñëw suñu tuur la ñun ñooy ñun ñooy défendre suñu avis bu leen neexee ngeen wax ñu lool waaye dañ leen koy ñaan lillaahi wa rasuuli te xam nañ ne buñ leen ñaanee ngir lillaahi wa rasuuli di ngeen ñu ko may ne waaw may nañ la ko léegi lan nga bëggoon ñu ne moo li ñu bëgg mooy man de li ma bëggoon mooy nga bàyyi ngeen bàyyi Shafi'i ak Hanabila yi daal di indi seen tontu ñoom seeni argument ba pare ndax comme que ñoom ñee ñoo radical mooy kii moo nekk Hanafiya yi dafa dem extrême bële mooy e wu dafa xaram c'est fini xaraam na xaraam na yàpp fas kenn du ko lekk dafa xaraam fini mu jeex mu am beneen extrémité bi mooy beneen extrémité bi mooy lan mooy këne lan mooy lan mooy këne dafa dagan kon kay mooy opposé wu mbir mi ñaari wax yooyu dafa opposé wu complètement comme que kenn ki joxe na argument am léegi may leen ñu dégg ñële comme que yéen da nga fa mel ni yéen ni ngeen def da ngeen a xaw a nekk ci diggante bi may leen ñaari extrémité yi buñ gisee ñaari après yéen seen bos dina gën a sax leer ci suñu xel ñu ne waaw waaw may nañ leen ko ndax yow dañ ñu ko demandé lillahi wa rasuli te ñun ku ñu demandé lillahi wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñu may la bu dee loolu lu dagal la ñu ne kon yéen yaa ma'shar al-shafi'iyya euh, xanaa wal la yéen léegi rahmatullah aleykum yéen lañuy déglu dégg ngeen li seen mag ñi wax xanafiya yi liñ wax dëgër na de eh, yéen lii gis ngeen fii mu ne lii ñu wax nii alquran la ju leer naññ saway léegi ñu ne waa baax na ñun dégg nañ leen de léegi laay léegi ah, léegi ana lan mooy seen seen argument premièrement yéen liy dëgëral seen wax mooy la ñu ne ñoo ñun ñoom suñuy wax li koy dëgëral dafa leer bismillah ñu ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu xadis mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam andi na ko ci kitaabu zabaih mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybara an luhumil humuri an luhumil humuri wa raxasa fil fil faras yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu nee na ha Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa tere yawma Xaybar bisu Xaybar an luhuumil humuri dafa tere ci li nga xam ne mooy ñu lekk yàpp yi nga xam ne mooy yàpp mbaam mbaam ah, ah, mbaam suuf mooy yi ngi sànk ba léegi boobu ba léegi ci lañu ne yonent mi alei satu salaam Seydina Jaabir nee na dañu koo tere naha yonent mi alei satu salaam dafa tere annabiyu sallallahu alayhi wa sallama yawma an luhumil humr wa raxasa fi luhumil xayli mu daldi di ci ñu lekk li nga xam ne mooy mooy yàpp mais <laughs> yàpp fas te ginnaaw bi mu ko permetre gisuñu feneen foo xam ne dafa ñëw ne la ma leen permettre woon ngeen man koo lekk xaraamal naa ko loolu amaatul kenn déggu ko fi kenn kenn kenn kenn kenn déggu ko fi voilà te am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne ni yeneen riwaaya yoo xam ne di wax ci même même kii bi kene yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ko imaam ad-Daaraqutni solo ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz ibn Hajar nee na bu wér bi muy def sharh Sahih al-Buxaari rahmatullahi alayhi Seydina Abdullah ibn Abbaas yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaam xadiis bu mel ne xadiisu Seydina Jaabir bi mu ne na Rasuulullahi sallallahu alayhi wa bi luhuumil xayli lii wa gën a ndax war a xasa ne fi naan lool permission lu ñu permettre lu ne mooy ne jamono jooju dañu xiifoon c'est normal léegi bu leen teree bii comme ni ñu ko gisoon mu këpp ko kon kay c'est normal ñu këpp cin ya mais se normal mu daal di leen permettre leneen mais loolu permission kese la woon loolu tekkiwul ne yow affaire bi dëgër la que ne bi dafa dagan ñu ne la waa xadiis sayna Abdullah ibn Abbas bu nga xam ne imaam al-Hafiz nee na Ibn Hajar rahmatullah alayhi bi sanadin qawiyyin sayna Abdullah ibn Abbas yëkkati ko ba ci yonent mi alayhi salaam mu ne naha mooy naha tere na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an luxumil xumir ahliya wa amara bi luxumil xayri mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa tere keroog dafa tere bokk ci yàpp mbaam sëf après mu daldi wa amara mu digal bi luxumil xayri ñu daldi lekk nag yàpp li nga xam ne mooy yàpp fas kon kay kon kay gis nga affaire bi gis nga kon loolu la ñu ne kon lii lay leer na këne yeneen doon saa sa amara bi ah, luxumil xayli dafa tere yàpp mbaam sëf mba yàpp kii nu mu tudd euh, nu mu tudd waa mbaam së mbaam mbaam sëf waaw ba pare daldi Euh, euh, euh, permet ba pare digle wa amara bi luhumil xayli mu digle ñu lekk li nga xam ne mooy yàpp fas ñu ne yéen kon léegi loolu rekk mooy seen dalil ñu ne non ba léegi ci ci ci kitaabu ad-dabaa'ih wa saydi imaam al Buxaari ci baabu luhumil xayli indi na fu benn xadis boo xam ne xadis sayyidatu Asma bint Abi Bakr boo xam ne radiyallahu taala anhuma boo xam ne day gën a li ñu wax ñu ne loolu mooy la mu ne sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma moo ne na xar naa farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakal mu ne naxar eh, naa rendi nañu farasan aw fas ala ahdi rasulillah ci jamono yonent mi alayhi salaatu wa salaam pare ñu daal di koy lekk nga ne waa mais attends ñoom loolu fin lu saxaabi la amaana yonent bi alayhi salaatu salaam yëgu ko non non loolu yow léegi <laughs> ñun duñu d'accord sa wax ji sa wax ji ah hein loolu moom duñu ko d'accord quoi parce que yow ndekete yow sa wax ji boo ko seetloo ñu daal di xam ne yow ndeketi sa affaire bi dese naa dëgër ndax saxaaba yi def nañ kan moo la wan ne loolu est ce que lay tekki def na dañ naan la masala usuul yi nga ñuy umirna aw nuhina aw umirtu aw umira fadaahiru fadaahiru rafa ala mashhura mooy umir naa bu ab saxaaba ne digal nañ ñu fekk ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam wala nuhi naa dañoo dañoo ñoo tere wala mu mu mu mu centré muy wax benn affaire ab àtte centre ko ne joobu doon nañ ko def jamono yonent mi alayhi salaatu loolu li gën a dëgër mooy ar rafon mooy loo xam ne yonent mi alayhi salaatu yëg na ko ndax burul woon ne loolu lañ ci jublu moom sahaaba bi wax loolu amul benn sens mu naan jamono yeneen mi alayhi salaatu salaam bu dee ne yonent mi alayhi salaatu yëgu ko kon li gën a dëgër mooy ar rafon que ne am zahiri yi ñooy waa la non peut-être ça ça peut-être que Seyna Abou Bakar moo leen tere wala naa Omar mais lañ naan loolu bàyyi loolu dafa sori loolu saxaaba mooy jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam ki doon tere xam nañ ko mooy alayhi salaatu wasalaam bu suñu boroom ne xurrimat aleykumul maytatu loolu xam nañ ne suñu boroom moom moo ñu xaraamal jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam boobu saxaaba ne jamonoom de xaraamal nañu lii kii xaraamal mooy nga ne yàlla ak yonent mi alayhi salaatu benn kese la comme niñ gise fii inna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya kon kon bon loolu leer na quoi lool masala usuliya boobu li ci gën a dëgër mooy li waa jumhuur jamaahir wax que ne loolu bu amee umirtu aw nuhiitu jamono yonent mi alayhi salaam wala nuhiinaa wala muy wax ab àtte daal di koy centré ni loolu jamono yonent mi alayhi dañ ko doon def comme li sayyidatu Asmaa wax ne naharnaa farasan ala ahdi rasuulillah delloo ko jamono yonent mi alayhi salaam ne dañoo rey aw fas fa akalnaahu ñu lekk ko ñu ne la kon loolu leer na nga ne waaw. mais est-ce que mënoo ma gën a leeral ma ne la ba léegi xoola imaam ad-Daaraqutni ba léegi rahmatullah alayhi dafa soloo ba léegi xadiis eh, bi moom bi mu soloo dane fa akalnaahu nahnu wa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asma mu ne fa akal naa bi ñu rendee fas woowu ci jamono yonent mi alei salaam mu ne ñun ñu lekk ci ak waa këru yonent mi alei satu salaam kon kay loolu kay kon kay loolu kay leer na loolu kay leer na loolu kay day leer di wane di delloo waxu képp koo xam ne day taxaw naan peut-être yonent ma lay saaf saaf nag gisu ko woon ko yëgu ko woon ah loolu la dañoo xam ne li tax mu koy delloo ci jamono jooju mooy dafa mën a nekk te ñoom it ñu lekk ci waa këram te tamit waa kër Abu Bakar ni ñu jaxasoo woon ak kër waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne ñoo doon ànd Makka ak dina ak fépp kon loolu day wane ne kon affaire bi loolu naa nafaalu bu ko saxaaba waxee ala adi nabi loolu day yor attey loo xam ne dañ koy mën a yëkkati ba ci yonent lay alayhi salaatu ndax liy feeñ mooy ne moom gis na ko yëg na ko te taqriir lay doon voilà rawatina mu nekk loo xam ne waa kër Seydina Abu Bakar ak waa kër yonente bi alayhi salaatu waa kër yonente bi alayhi salaatu bopp ak waa kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñoom ñoo ko defandoo ñu ne kon ñun gis nga Shafi'i yi ñun Shafi'i yi xanaa bi lay ñun suñuy dal yi lañ gi léegi e, ñu ne leen waa léegi waa yéen de léegi nu ngeen di tontoo Hanafiya yi ndax tamit loolu la ah da di argument ñoom ñun di argument <laughs> ñu ne <laughs> suñu lii day wane ne xanafiya yi seen dalilul ixtiraan bi ñun d'accord nañ ne des fois dina dëgër comme li ngeen wax sànk ci xurrimat aleykumul maytatu waddam walahmul xinziir ñun d'accord nañ foofu ñun yépp a d'accord ne foofu dëgër mais ci yu mel nii dëgërul ndax lii wane ne dëgërul beneen texte la bu ñëw en dehors de aaya bi ngeen yor buy wan ne li ngeen li yéen da ngeen ko seet fekk ñu dajale leen foofu mais ñun yonent bi alayhi salaam ci sunna lañ gis loo xamante ne nii mu ne xadiis seydna abdullah ibn abbas naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an luxumil xumuril ahliya wa amara bi luxumil xayli mu nekk ci inda Daaraqutni ci seyd mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere lekk eh, mbaam sëf mu daal di digle ñu lekk li nga xamante ne nii mooy yàppu fas kon loolu noonu mooy wane kon yéen seen aaya bële buur yàlla dafa am xéewal gim ñu defal mooy fas du lool kese mooy ne dañu ko defal gaa ngir loolu mais man nañu koo lekk mooy tudd ne lii la tekkiwul ne lool kese tax ñu tudd ko ñu bind ko voilà ndax njariñ li ci fas yéen d'accord ngeen fi léegi d'accord ngeen ne fas moom du pour li tarkabuha kese ngir ñu koy war wazina ak taarlu kese du war kese ndax dañ ciy bay di ko liggéey loo ak yooyu muy yenu asqaalakum ila baladin lam takunu baalighi illa bi shiqqil anfus mu leen di yarul seeni bagage di leen ko yóbbul foo xamante ne ni yéen doongu ngeen ko woon accès foofale ndax soriwaay lu dul ne ngeen xaw ngeen coono bu mitti daal di leen ciy dal loolu gis nañ ko li tarkabuha kon xam nañ ne dañu yenul tamit suñuy mbir di ñu bayal ñu koy utiliser yooyu yëpp ak yeneen mooy ne tamit mën nañ koo lekk talool lu koy wane mooy xadiis yi loolu kon ci la ñuy tontoo e, kon suñu mag ñi que ne yéen xanafiya yi seen loolu e, dëgërul en plus liñ leen wax dalilul ixtiraan bi dañ leen koy delloo ndax leneen lu ñëw ñun da doon nañ ci d'accord bu doon amuñ beneen texte feneen bu doon xadis ñëwul wala ñu gis leneen feneen loolu doon nañ ci d'accord mais nag dafa am leneen lu ñëw loo xam ne day wane ne kon mbir mi du demee noonu. shukran lakum ya ma'shar ash-shafi'iyya wal hanabila jazakumullahu anil islaami xayran yàlla na leen buur yàlla fay quand ngir waa lislaam fay leen fay bu rëy yéen ak alxanafiya yi rahmatullah alayhim léegi kan moo des ah waa yéen maalikee rahmatullah alayhim jërë ngeen jëf ñu ngi leen di euh, sant di reconnaissant quand même ci seen disponibilité ak seen nangu liñ leen ñaanaloon liñ leen ñaanoon ba ngeen may ñu ko yàlla na leen buur yàlla fay léegi dégg nañ li xanafiya yi wax ak fi ñu ko teg rahmatullah alayhi nañ li shafi'iya yi wax ak xanaabila yi ak fi ñu ko teg rahmatullah alayhi léegi yéen euh, kon seen tuur la ndax yéen a ci des ñu ne alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina istafa euh, seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd nahnu ma'sharal ma'sharul maalikiyya naqulu ñun dañuy wax ne ñun duñu génn ci dalil yi ngeen indi yi yi ñaari ñaari extrémité yi indi ñu ne ñun dañuy njëkk a ngir li ñu lislaam digal rek ñuy wormaal ñi ñu mag ñuy wormaal ñu ñu mag te yërëm gone yi dañuy wormaal ñi ñu mag muy xanafiya yi rahmatullah alayhi yéen seen dal yi ñu indi gis nañ ko leer na ci alxuraan la dëgg la dañ ciy bàyyi xel waaye nag mënuñ ci bàyyi xel kese bàyyi xadiis yee nga xam ne quand même dañu dëgër te ñu nekk sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci càllale yu dëgër mënuñ leen fi baax yi wane ne effectivement lekk fas saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ lekk fas te yonent bi alayhi salaatu salaam joxe na ci permission ah digle na ko sax sauf que ñun comme ni règle bi wax al jamu awla min al dajale moo gën nga jëfe benn dalil bàyyi beneen bi ñaari dalil yoo xam ne ci biti dañu mel ni lu contradictoire ndax waxu Hanafiya yeeg euh, Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah dafa contradictoire ñii nee nañ dañ koy lekk ñii ne dafa xaraama lekk loolu moom dafa contradictoire te ku nekk da nga koo am foo ko teg léegi ñu nag on va faire on va essayer de de de de réconcilier les deux parties waaw ba nga xam ne dinañ jëfe ñaari dalil yépp ñaari ñaari texte yépp te duñ leen duñ ci neenal benn ñu ne waaw léegi nu ngeen koy defe ñu ne euh, euh, moom lañuy ñëw nii mooy ne duñu ne kon bu boobaa dafa xaram comme li Hanafi yi wax ndax xadiis yi dañuy war ne waaye tamit duñu neenal li xanafiya yi wax ak dalilul ixtiraan bi ñu utilisé quand li borom bi wax li tarkabuha wa zina quand même dafa leer te boole wal xayla wal bighala wal xamira boole yooyu quand yooyu du lu ñu mën a neenal noonu kon ni ñuy def mooy dañuy nekk wasatan te bu boobaa ni ñuy def mooy kon dañ naan def dañ koo sib mooy dañ koo sib mooy lan boo gisee yàpp leneen wala beneen lekk boo mën a lekk lekkal nga bàyyi fi yàppu fas bi waaye ngir ngir ngir ngir al ihtiyaat ak tamit ak lan riayatul surtout non riayatul xilaaf voilà loolu laa bëggoon a wax di sàmmook wuute al aji wuute ji muy xanafiyey rahmatullah alayhi ndax ay boroom xam-xam ne yoo xam ne fu leer la teg seen wax même bu dee ne fii seen wax ji xaw naa dese dëgër noonu waaye ngir nga sàmmoonteeg wax boobu boo gisee leneen lool lekk lu dul yàpp fas lekkal leneen comme boo gisee yàpp bëy walla yàpp euh, kéwél wala yàpp euh, girafe lekkal ci yooyu walla yàpp xar te nga bàyyi fi yàpp fas bi mais nag bu dee ne yow loolu ñu la wax doyu la mais nga ñëw ba lekk ci bu boobaa nag duñ ne tamit li nga def xaraam na de non dañ naan li nga lekk dañ koo sib kese loolu la dañ koo sib di tekki léegi yéen ñépp jërë ngeen jëf maasha allahu jazakumullahu waxaat liñ waxoon anil islaami xayraa yàlla leen buur yàlla fay yiiw waaye léegi ana moo gën dëgër ci wax yi dañ naan la insha allahu taala li gën dëgër mooy waxu xanafiya non shafi'iyya yeeg xanaabila yi rahmatullah alayhim ndax si lan seen xadiis yi dafa leer te li ñu wax mooy dëgg mooy dalilu iqtiraan bi fële dëgërul li xanafiya yi kii ndax lu tax ndax mooy xadiis yee ko wane wa amara bi umuri bi luxumil xayli lool kay leer na yonent mi alayhi salaam digle lañu lekk li nga xam ne mooy yàpp fas lool kay lool kay leer na ndax bu doon ne dafa xaraam mais doon na ko tere doon na ko tere bu doon ne dafa nekk loo xamante ne nii ne loolu dafa xaraama lekk kononte kon yonent bi alayhi salaatu salaam lu muy def mais da koy xaraamal mais du ne nit ñi du ne saxaaba yi la radiyallahu anhu bu leen lekk ci yàppu euh, bu leen lekk ci yàpp yàpp yàpp euh, nu mu tuddati man lu ma koy fàttatul daal mbaam sëf du leen ne bu leen ko lekk ba pare après ba pare mu ñëw naan leen euh, ba pare di leen di leen ñuy lekk alternative loo xamante ni dafa xaram konoon te kon du ko def kon ci lañuy xama ne ah mbir la te yéen te li koy wane loolu li koy gine kii mooy gis nga euh, kii boobu suuratu nax li la wàcculoo la nekk ah? fa la nekk aay bi bi naan da aay bi na ne walakum fiiha jamaalun wal an'aama xalaqahaa lakum fiihaa dif'un wa manaafi'u wa minhaa ta'kuluun wa lakum fiihaa jamaalun hiina turiihuuna wa hiina tasrahuuna wa hiina tasrahuuna wa tahmilu athqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baalighiihi illaa bi shiqqil anfusi inna rabbakum lara'uufun rahiim après nag mu door jeeteg wal xayla wal bigaala wal hamiira litarkabuuhaa wa ziina mu ne wal xayla wal bigaala wal xamiira li tarkabuha wa zina wa yaxluqu ma la taalamuun léegi loolu la wax ñu ne waa suuratul naxli moom ban ban saaru fan la Makka la alors que lii nii mooy saar bii saaru Makka la Makka la wàcc alors que wal bi mu naan wa raxasa fil xayli loolu xaybar la woon ak wa amara di Seydina Abdullah ibn Abbas ne mu digle tere yàpp mbaam xuux mbàpp mbaam sëf ba pare digle li nga xam ne mooy yàpp ki euh, fas mais loolu Medina la <coughs> te yonent ma la saa sam ay jëfam dañuy jàpp li mujjee jàpp li mujjee moom lañuy jàpp kon lii day wane ne kon li nga xam ne tarjeex bi mooy li nga xam ne mooy waxu Shafi'i yi ak Hanabila yi mooy li gën a dëgër loolu mooy lan mooy lekk yàppu fas lu dagan la insha allah loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam kon nag tey dañuy yem noonu ci yi nga xamante ne ni mooy ci njàngat yi insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw nag ñu dugg ci yeneeni masala tey moom yàpp ci côté mbaam yi rek lañ ne woon foog naa voilà